wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aazani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam tamu di assalaamu aleykum wa rahmatullah eh, di dellu si waat ci sunu waxtaanu fajar ci bi ñu bokk te moo di aljaamic bi sunani wal aadaab li abi muhammad abdillahi bni abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatullahi taala ñaan sunu boroom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy mooy sunu fukkeelu jataay ak juróom benn ba rek ñu ñëw ci leeral loolu yi nga xam ne mooy tomb bi njëkkoon ci muallif bi rahmatullahi alayhi di ko doon waxtaane te mooy saxuk turi yàlla ki melakaanam bari lool ci alquran waaye bari lool ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh, mu doon loo xam ne dafa sax ci alquran sax ci sunna waram xam-xam yi nam dëppoo dëppoo ci ak saxam kenn jiyowu ci comme ni ko mu allif bi rahmatullahi waxe démb ñi ngi tolloon ci leeral yooyee nga xam ne ay nusuus la e, yoo xam ne dafa ci alquran ñu ko tàmbali woon ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam luy wane ne sunu borom tabaraka wa taala da amitu raki malakaan doon leeral ci huwa allahu alladi laa ilaha illa hu aalimul ghaybi wash-shahaada wa huwa ar-rahmaanir rahiim rabbi tabaaraka wa ta'aala mooy ki nga xam ne mooy ki xam li nëbbu ak li feeñ lépp amul lenn loo xam ne day nëbbu sunu borom tabaaraka wa ta'aala loolu la shakka ci ne dalay jàngal melaw sunu borom tabaaraka wa ta'aala dalay jàngal melaw sunu borom tabaaraka wa ta'aala suñu borom daa bokk ci melokaanam mooy xam-xam boo xam ni dafa daj kàpp amut lenn loo xam ne ump na ko moom suñu borom tabaaraka suñu borom moo di ar di yërëmaal bi foofu dafay dafa cee dajale ay tur daf cee dajale ay tur mooy yërëmaal bi nga xam ne yërmaane dafa daj kàpp adduna bi mboolem lim bind yépp yërmaandeem daj na ko kàpp moom suñu borom tabaaraka mbindeefam yi ña ca nekk ay yéefar ak ña ca nekk ay jullit ak ña nekk ay yéefar ña gëm ak ña gëmul ak jinne yeeg doomu aadama yeeg jinne yeeg mala yeeg ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi dund ci ron yërmande sunu borom tabaaraka wa taala jooji kon loolu lu jara bàyyi xel la kon yàlla moo di arrahman moo di arrahim mooy yërëmaakon bi nga xam ne itam mooy yërëm ña ko gëm huwa allahu alladi laa illa huwa almaliku alquddus alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbir subhaana allahi amma yushrikuun sunu boroom tabaaraka wa mooy ki nga xam ne itam amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg budul moom di buur di ko xam ne ku sell la taq-taq nekkul ca moom dafa set wicc almalikul quddus di koo xam ne mooy jàmm waaye di koo xam ne mooy moye kóolute mooy defal képp koo xam ne dangaa da dalaa dalaa bëgg def la nga gëm ko mooy ki tedd ki të koo xam ne kenn mënu koo not te it moo not ñëpp mooy ki nga xam ne itam mooy notaakoon bi mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne lu dàmm la rek moom moo koy jàng amul lenn loo xam ne lu tësun borom la waaye almutakabbir di ki rëy rëy goo xam ne dafa yayoo dafay làmboo mbooleem xeetu ak mat aku kawe jërë bàyyi xel rëyam googi allahu akbar dafa làmboo ak kawe aku mat aku xereñte wa lahu al-kibriyaa'u fi as-samaawaati wal ard wa huwa al-'aziizu al-hakiim mu doon lu jërë bàyyi xel suñ borom tabaaraka wa taala sori na mbooleem loo xam ne luñ koy booleel la huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwir moom mooy suñu borom tabaaraka wa taala di yàlla mi nga xam ne mooy bindaakon bi di ki nga xamee ne mooy fentaakon bi waaye ki melal ki nga xam ne lépp lu am melo moo ko jox melo mu ne lahul asmaa'ul husnaa mooy borom tur yu rafet ya sunu borom tabaaraka wa taala ñeel na ko tudd yu rafet kon lii mu muallif bi wax alayhi rahmatullahi taala ci ne sunu borom tabaaraka wa taala lahu al asmaa'u al husna wa sifaatu al sax la kooku mooy sunu borom tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne am na tuur yu rafet ya moo am tuur yu rafet ya loolu nag lu jar a bàyyi xel la ci jaam bi borom bi azza wa jalla mooy borom tuur yu rafet yi di borom melakaan yu kawe yi kon loolu mu muallif bi wax la shakka ci ne mooy li wér lahu al asmaa'ul husna wa sifaatul ula moom sunu borom tabaaraka wa taala mooy borom tur yu rafet yi di borom melakaan yu kawe yi loolu la shakka ci ne mi ngi sax ci alquran comme niñ ko waxee nii te laataa muy wax ne am na tur yu rafet moom sunu borom tabaaraka wa taala dafa tudd dafa tudd ay tur kon lii defe naa ne leer na. jullit bi nag alxuraan mooy source bi nga xam ne daf cay deq kon yàlla dafa amee tur yu rafet ya gën a rafet sax la wax al asmaul xusna mooy tur ya gën a rafet looloo tax mu ne walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha sunu borom tabaaraka wa taala am na tur yu rafet da ngeen ko ci ñaan jara bàyyi xel la waxaat ne huwa al awwal wal aaxiru wal zaahiru wal baatin wa huwa bi kulli shay'in alim sunu borom tabaaraka wa taala am na mooy ki njëkk koo xam ne amul fen fu mu tàmbalee amul lu ko jiitu du jaagéen ak tàmbaleem googu yi daa am maanaam daa ak njëkkam googu yi du jaagéen dafa am fu mu tàmbalee déedéet waaye tamit mooy ki fi mujj de ak mujjam du jaagéen daa am fu muy yem déedéet waaye mooy ki nga xamee ne dafa feeñ ci li nga xam ne moo di ay jëfam ak ki melakaanam jeexit ya ni feeñee ci jaam ñi nga xam ne. amul kenn koo xam ne sunu borom tabaaraka ala yow mën nga koo rëcc xam-xam goo xamee ne amul lenn lu koy nëbbu ci jaam ñi waaye nekk albaatin itam nag di ki nëbbu kenn jubluwu ci ne sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi fépp comme niñ ko wax niñ ko xamee waaye loolu la muy tekki mooy amul lenn loo xam ne lu mën a nëbbu yàlla la azza wa jalla parce que mbir lum nëbbu nëbbu ak lum sori sori sori yàllaa nekk ca ginnaawam mënut a fexe ba ba nekk ca ginnaaw yàlla loolu mënut a nekk. amul lenn loo xam ne mën naa rëcc suñu borom tabaaraka wa taala muy xam-xam ak peeg goo xam ne jéggi na dayoo moom ci suñu borom tabaaraka wa taala kon yàlla dafa feeñ dafa nekk koo xamee ne ay jëfam ak i melakaanam ak i mbiram lu feeñ la ci doomu aadama yi waaye doon koo xam ne itam amul lenn loo xam lu ko ko nëbb la lu koy raw la moom suñu borom azza wa jalla loolu day jàng lay jàngal. xam-xamam ak peegam gum peeg mbir yépp wa huwa bi kulli shay'in alim lépp la xam gis nga ilmu ñëwaan na kon la shakka ci ne loolu muallif bi wax la shakka ci ne lu sax la ci alqur'an alkarim waaye sax itam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa yoo xam ne yu wér la yoo xam da lay jàngale sunu borom tabaaraka ta'ala am ay tur waaye boo xoolee ci alqur'an itam da lay jàngal ci ne yàlla ni mu ay tur noonu amee ay melakaan alxuraan tudd na melakaan yi sunu borom tabaaraka wa bokk na ci melakaan yi nga xam ne alxuraan da ko tudd mooy loxo mooy loxo alxuraan day wax ne was-samaawaatu matwiyaatun bi yamiini maanaam asamaan si dañ leen taxañ ci ndeyjooru sunu borom tabaaraka wa taala wa kiltaa yaday ñaari loxo yàlla yi ndeyjoor la kon sunu borom tabaaraka wa am na melakaanu loxo qaala ya ibliisu maa mana'aka an tasjuda limaa xalaqtu bi astakbarta am kunta min al-aaliin yow iblis lu la nga sujjóot nga sujjóotal li nga xam ne maa ko bind ci sama ñaari yoxo ndax daa bokk ci li nga xam ne yàlla ci loxo bu tedd ba ci la ko bind carrément mooy suñu maam suñu maam Adama alayhi salaam alayhi salaatu wa salaam moo tax ko li maa xalaqtu bi yadayya loolu kay leer na loolu nag bu ko bu ko waxee jaam bi mën naa wax ne ah waaw loxo moom xanaa nit amu ko ñu ne la waaw waaw am na loxo nit ki am na loxo waaye yàlla neewoon na la laysa kamithlihi shay'un yàlla amul lenn lu mën a mel ni moom ginnaaw amul lenn lu mën a mel ni moom koy xam nga ne war ngaa xam ne kon loxo bi yàlla bokkul loxo mbindeef même mbindeef bi sax seen loxo yi bokkuñ loolu. incha allah danaa ci ñëw ci jotaay yi di ñëw ci ay régal yoo xam ne nit ki ci lay déggee li nga xam ne moo di melakaani sunu borom tabaaraka wa taala ak kon fii damay ñëw rek di saxal li muallif bi wax sax kum sax loolu lu jar a bàyyi xel ay bokk na ci sunu borom tabaaraka wa taala melakaan yim saxal mooy yéemu gi muy yéemu bal ajibtu wa yasxaruun loolu ñëw na ci riwaayaat yi yenn ci yi nga xam ne. jàngine alxuraanul karim yi am na ñuy jàng bal ajibta waaye am na ci riwaaya boo xam ne bal ajibtu la wax waaye sunu borom tabaaraka wa taala day yéemu yéemu googu nag kenn jubluwu ci loo xam ne da ko koo xamutoon saa sa bu jekki-jekki rek ñëw rek ñu wax la ko rek nga yéemu ca déedéet lañ fi jublu mooy loo xam ne dafa génn ci ay moroomam maanaam loo xam ne nekkutoon loo xam ne luñ miin la mu ne suñu borom tabaaraka taala yéemu gi mu yéemu ci waajoo xam ne ngone soo xam ne wala jeune boo xam ne ndaw loo xam ne maanaam moom ci jaamu yàlla rek ci la ci la nekk ci la kooku yàlla day yéemu ci moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu loolu loolu lañ ci jublu maanaam wane loo xam ne dafa génn ci lañ ko miine woon ci ay nawleem loolu dana gën a ñëw dana gën a dana ci gën a leer loolu lañ ci jublu waaye boo ko def ay melokaanam mooy bët. yàlla am nay bët wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina yàlla am nay bët loolu suñu borom tabaaraka wa ta'aala ci boppam moo ko saxal moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na maanaam ci bi muy melakaanal almasiixu dajjaal dafa wax ne kenn ci ñaari bët yi dafa pat wa inna rabbakum laysa bi a'war seen borom kat nekkul ko pat te pat kay wax dëgg yàlla ci ëpp bët lay nekk kon suñu borom tabaaraka taala moo wax ne am na ay bët yii ay melokaan la yoo xam ne suñu borom tabaaraka taala moo ko melal boppam melal na boppam yërmande inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin yàlla moo melal boppam ci ne am na yërmande yërmande joo xam ne nag la shakka ci ne kenn génn ca yéefar bi nga xam ne day dund sax ci ron kéefar ma nga ci biir yërmande jooji ndax moo tax muy lekk di naan di dund ci jàmm bu du woon loolu àdduna ab yéefar du fi am jàmm bu du woon ak yërmande yàlla jooji ab yéefar du am jàmm fii ci kaw suuf kon defe naa ne mbokk jullit lu leer la bokk na ci melay sun borom tabaaraka mooy yemoo gim yemoo ci kaw arash yemoo gim yemoo ci kaw arash loolu nag danañ ñëw ci firi fàcce gi du loo xamee ne melakaanu jëmmam la waaye ci jëf ji la aju kenn wax na kenn waxut kenn wax na yàlla jamono ji nekk day yemoo ca kaw arash waaye walla melakaanu yemoo ci kaw arash loolu melekaanu jëmmam la déedéet loolu kenn du ko wax la ngay wax rek mooy yàlla yemoo gi mi yemoo ci kaw arash mi ngi aju ci coobareewam su ko soobee mu yemoo ci kaw arash bu ko soobee du ca yemoo kon ci ay ci coobareeyam ci la aju moo koy mooy yemoo ci kaw nu ko soobee ak kañ la ko soob ak naka la ko soobee waaye nag da koo soob nag mu yemoo ci kaw arash loolu la jar a bàyyi xel la kon yii yëpp danañ ci ñëw ci niñ koy déggee waaye dama lay saxalal li nga xam ne moo di melakaat yi sunu borom tabaaraka wa ta'aala nee na inna rabbakum allahu alladhi xalaqa xalaqa as-samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin thumma istawaa ala al-arsh muy loo xam ne juróom-ñaari aaya ci alquran alquran indi na ko di wane yàlla mi ngi yemoo ci kaw arash loolu mënut a firi leneen lu dul loola laay ji ma njëkk a wax nii wala sax nga tàmbalee ci suuratul A'raaf inna rabbakum allahu alladi xalaqa as-samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin thumma istawaa ala al-'arsh yàlla bind asamaan ak suuf ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arsh yemoo nag la muy tekki luñ xam la ci làkku arab mooy kaw mi ngi ci kaw arsh kawe na ci kaw arsh wala yéeg na ci kaw arsh wala sax na ci kaw arsh yaani wala yëkkatiku na ci kaw arsh ni ko al-allaamatu ibn al-qayyim di waxe wa lahum ibaratun alayha arba'u qad xasalat lilfarisi lilfarisi at-ta'aani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika wa hiya istaqarra wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukraani wa kadhaka qad sa'ada alladhi huwa raabi'un wa abu ubaydata saaxibu shaybaani yaxtaaru haadha alqawla fi tafsirihi adra min aljahmiyi bilqur'aani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min min nukraani wa kadhaka qad saa'ada alladhi huwa raabi'un wa abu ubaydata saaxibu shaybaani yaxtaaru haadha alqawla fi tafsirihi adra adra min aljahmiyi bilqur'aani lii la al-allaamatu ibnul qayyim wax ñeenti melokaan yi ñeenti signification yi la la sax la yamoo am moo tax li muy tekki ci làkku arab lu xam la melokaani sunu borom tabaaraka wa taala ñaari xaaj yi ñun mbindeef fi xam nañ ko te mooy sax gim sax kenn du ko weddi waaye li muy tekki ci làkku arab ñëpp a xam waaye nag nu ko yàlla melokaanu xamuñ ko xamul nu yàlla yamoo ci kaw arsh moom loolu moom kenn xamu ko yàlla rek boo ko xam azza wa jal kon loolu lu jar bàyyi xel waaye demaata ci ñu waxoon léegi nii waaye suuratu Yunus borom bi nee na inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin thumma stawa ala al arsh muy ñaar suñu borom moo bind suuf yemoo ca kaw lu leer la mooy yéeg na ca kaw arsh wala kawe na ca kaw wala sax na ci kaw wala yëkkatiku na ci kaw arash loo ci wax rek leer na waaye nu mu ko defee nu mu yéegee nu mu kawee nu mu yëkkatikoo nu saxe loolu yàllaa ko xam waaye nag istiwa luñ xam la ci làkku arab wad al imam Maalik ba ko laaje waaye ba ko ba ko waaje laaje ne ko waaw summa stawa ala arsh kayfa stawa mu ne ko al istiwaa'u ghayru majhul wal kayfu anhu ghayru ma'lum wa su'aalu anhu bid'a nee na ko istiwa kat li muy tekki ci làkku arab xam nañ ko waaye nag na ko yàlla na ko la ko yàlla melakaanoo kenn xamu ko parce que ahlu sunnati wal jamaa melaw yàlla yi ñoom la muy tekki ci làkku arab dañ koy firé na muy tekki ci làkku arab xam nañ maanaam la muy tekki waaye nag lako la ko la ko yàlla melakaanoo loola moom dañ koy bàyyi ak yàlla moo tax ku la wax ne ahlu sunna wal jamaa yufawwiduun mutlaqan kooku daa juum dañuy bàyyi melakaani yàlla yi rek bu ñëwee nam demee noonu duñ ko firi dañ ko def dara déedéet loolu wérut yaani déedéet yusbituuna al maani maani sifaat wa yufawwiduuna loolu boo boo dajalee seeni téere loolu loolu mooy la ca sax melakaani yàlla yi dañ koy saxal la muy tekki ci làkku arab waaye nag naka la ko yàlla meloo kenn xamu ko moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi ci at-Tadmuriyya dana ñëw dana ci def gën a gën a def ak xóotal sax nee na bu fekkee ab jahmi wala ab mu'tazili dalaa wax ne axbirni kayfa hiya sifatu nuzuli nuzulihi xibaar ma yàlla melaw ni muy wàcce ci kaw ci kaw arsh ni muy jógee ci kaw arsh di wàcc ci asamaan ci gën a jege àdduna xibaar ma ko nan la mel nee ko axbirnii kayfa hiya daatu yow it xamaal ma yàlla mela jëmm ji nu mel boo ma ko melalee rek boo ma waxee yàlla jëmm ji nam mel man danaa la mën a xamal nan lay wàccee falaa budda an yaqula laka nahnu laa na'rifu kayfiyata zaat koo ko laaj fii su fekkee naafiqut wala dëngut lam lay tontu mooy ah man kan na xam ma jëm yàlla nu mel rek idan fa qul lahu nahnu aydan laa na'rifu kayfiyata kayfiyata sifaat aw kayfiyata yaani sifata nuzuli ñun itam xamuñu yàlla melokaani melokaani yàlla yi ni ñuy wàccee ñun xamuñu ko li anna ma'rifata kayfiyati as-sifat mutawaqqifatun ala ma'rifati kayfiyati az-zat maanaam xam melokaan nam demi dëgg dëgg dëgg balaa moo mën a nekk nga xam jëmm jën a mel yàlla xamuñ nu mel xamuñ ko xam nu mel wala yàlla gisuñ nu mel gisuñ ko koo xam ne gis na yàlla ba leeral ñu nu mel allahu akbar loolu lu jar a bàyyi xel la allahu akbar moo tax al imaam al buxaari alayhi rahmatullahi taala ci kitaabu xalq xalqu af'aal al ibaad dafa génne asar bu am solo boo xam ne reegal la ci buntu bi jóge ci al fudayl bin iyaad alayhi rahmatu rabbil aalamiin mu ne idaa qiila laka jahmiyun idaa qaala laka jahmiyun ana akthuru bi rabbin yanzilu min makaanin ilaa makaan faqul lahu ana uuminu bi rabbin yaf'alu maa yashaa' bu la ab jaxam yi waxee ne man weddi naa yàlla joo xam ne day wàcc ci bërëb dem ci beneen bërëb ne ko man gëm naa yàlla joo xam ne lu ko neex mu def allahu akbar bu jeex tàkk bu fa nekk di werante ku nekk dugg ci jeex lu jar a bàyyi xel la kon lii mooy ñaareel bi ñetteel bi ci laaya ji wane yàlla mi ngi yemoo ca kaw arsh mooy allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha thumma istawa ala al-arsh allahu akbar yàlla mooy yëkkati asamaan tabax ko ci lu dul benn kenn boo leen di gis allahu akbar ya asamaan si gisoo lu ko moom kàttanu yàllaa ko téye amul benn kenn bu ñuy gis nii fi ne nii bu téye asamaan doo dem ci benn asamaan ci continent yi de continent Asia wala continent Afrique wala continent yaani Europe wala continent États-Unis Amérique amu ci benn continent booy dem gis asamaan sa fa nekk am lu ko téye du looy gis même bu amoon sax gisoo ko kon amul lenn lu téye asamaan bi ghayri amalin tarawnaha nee na thumma istawaa ala al-arsh moo yemoo ci kaw arsh muy muy muy ñett ñeenteel ba sunu borom tabaaraka wa ta'aala boo demee ci suuratu Taaha nee na ar-rahmaanu ala al-arshi istawaa allahu akbar nee na yërëmaakoon bi yemoo na ci kaw arsh wala mbokk jullit di naka la jullit di ko jàngee ci alxuraan di ko weddi wala mu koy firee neneen nu bokkut ak ni ko mag ñu baax ñu firee woon te mooy saxaaba yi ak taabi'iin yi ak atbaa'u taabi'iin lii defe naa ne la chokk ci loolu ak ndëng dafee teew ko kaw hmm? lii lu leer la lu leer nañ ñi loolu mooy ñeenteel bi ñu ñëw ci juróomeel bi demal ci suuratul furqaan demal ci suuratul furqaan alladhii xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa fii sittati ayyaamin thumma stawaa 'alal 'arshir rahmaan fas'al bihi xabiira fas'al bihi xabiira qul maa as'alukum alayhi min ajrin illaa man shaa'a an yattaxida ilaa rabbihi sabiila wa tawakkal alal hayyi allazii laa yamuutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunuubi ibaadihi xabiira allazii xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa fii sittati ayyaam summa stawaa alal arshi ar-rahmaan fas'al bihi xabiira fas'al bihi xabiira lii di defe naa ne mbokk jullit yi amul lu ko gën a leer yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mooy mi ngi yemoo ci kaw arash lu leer naa ñi la allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayaamin thumma istawaa ala al-arsh ala al-arsh ma lakum min dunihi min waliyin wala shafic afala tatadakkarun te suuratu sajda muy juróom benn juróom ñaareel ba demal fële ci suuratul suuratul xadiid huwa allazii xalaqa as-samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin summa stawaa alal arshi ya'lamu maa yaliju fil ardi wa maa yaxruju minhaa wa maa yanzilu minas samaa'i wa maa ya'ruju fiihaa wa huwa ma'akum aynamaa kuntum wallaahu bimaa ta'maluuna basiir. waa mbokk yi lii lu ko gën a leer yàllaa ngi yemoo ci kaw arsh muy juróom-ñaari aaya yoo xam ne su fekkoon am na leneen lu muy tekki lu bokkut ak yemoo ci kaw arsh xanaa benn dana ñëw sax ju yoog sa morom waaye aayaat yépp istawa la fa yàlla wax maanaam gis nga la laaya ji loo xam ne baa mu ne juróom-ñaari yoon nii ci anam gii nii xanaa ci melaw yi lañ ko gis moom melaw woo xam ne juróom-ñaari yoon te amu ci benn boo xam ne dafa ju yoog sa morom ñépp ñoo dëppoo melaw yi moom ñu ngi koy doo ci bii laa ko xam man ci bii lañ ko xam istawa ala al arsh day jàngale uluwullahi azza wa mooy ak kaweem moo tax yàlla daa bokk ci ay melo mooy ulu te kaweeg yàlla ñetti façon kawe la ñaar yi dañ cee dëppoo benn bi ci lañ jiyoo uluwul qahri wal ghalaba kawe gim kawe ñépp ci not leen ëpp leen doole maanaam not leen jekku leen ci lépp kenn mënta génn ci ak noteelam waaye kaweeg mbir mooy kawee gi nga xamee ne ay melakaanam daf koo kawe ak i léppam lu ajj ci moom maanaam kaweeg mbir lépp lu aju ci moom dafa kawe moom mbirum yàlla dafa kawe ku kawe mbir la ay mbiram dafa kawe ay jëfam ak lépp dafa kawe beneen kawe ñaar yi kenn dëpp kenn juyoowu ci ci kuréel yi ñëpp gëm nañ ne yàlla ku kawe ñëpp la ci not gim leen not waaye mbiram itam lu kawe la waaye kawe gi ci des ci lañ juyoo mooy kaweeg mbir kaweeg jëmm nag. mooy jëmm ji dafa kawe mi ngi ca kaw mooy yàlla mi ngi ca kaw asamaan mooy mi ngi ci kaw moom yàlla azza wa jalla jara bàyyi xel uluwa qahrin wa uluwa shaani jalla an al adwaani wal awaani kadaa lahu al uluwu wal fawqiyya ala ibaadihi bila kayfiyya kon lii mbokk jullit yi ay texte la ci alxuraan yu leer nañ yu wane ne yàlla am na ay tur am na ay melokaan bu subaa dana ñëw ci texte yi sunna yoo xam ne dafay jàngale ne suñ borom tabaaraka taala am na ay tur am na ay melakaan kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi ba suba ak jàmm dinañ ci ñëw moo tax bunt bi bunt bu yaatu la boo xamee ne euh, jëruñu ci yàkkamti lool même sax bu subaa buñ aajowoo ñëwaat ci alxuraan teeleen li ci ay melo danañ ci ñëw su ko defee jaam bi gëm ne loolu euh, yàlla boromam moo ko saxal la jaari ci moom mooy saxal ko ni ko al imaamu Shaafi'i daan waxe amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bima jaa an rasulillah ala muraadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gëm naa yàlla gëm la ba woo moom gëme ko nam ko namme nam ko nam nam ko ci jublu noonu laa ko gëme gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm la ba woo moom waaye gëme ko itam nam ko nammee maanaam lam ci jublu loolu mooy li nga xam ne mooy li tënk jaam bul jëm ci ndeyjoor wala fi càmmoñ jaaral ci digg bi as-salafu saalih fañ taxawoon nang fa jéem a taxaw qif kayfa wa kayf wa kayf haythu waqafa haythu waqafa al-qawm wa qul bima qaalu salafu saalih yow jéem faa yam ndax booy jéem a jéggi naan damay jéem a xam luñ xamut mënoo fexe ba ba xam mënut a nekk parce que ñoom lépp lu ñu war xam ak lépp lu ñu war a def ci diini ji def nañ ko xam nañ ko jeex kenn mënu leen a féete kaw ku leen féete kaw dangaa ngaa ëppal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 فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله